Seydina Abdullah ibn Rawaha moom gise ko neneen mu jóg daal di def benn serm daal di wax joxe avis mu ne yaa qawm wallahi inna allati takrahuun lallati xarajtum tatlubuun ash-shahaada wa maa nuqaatilu an-naasa bi'adadin wala quwwatin wala kasra maa nuqaatiluhum illaa bi haadha diin alladhi akramana allahu bihi fantaliqu fa imma hiya ihda alxusnayayn imma zuhuurun wa imma shahaada seydina abdallah ibn rawaaxa radiyallahu taala anhu wa arda bi nit ñi xalaatee lool joxe xalaat bii na moom mu daldi wax mu daldi jóg wax daldi soññu nit ñi mu ne leen yaa qawm ee eh samay ñoñ yéen jullit ñi yaa qawmu ay yaa katibatal islaam yaa sariyata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yéen ñi nga xam ne yéen la yonent bi alayhi salaatu salaam yónni yéen contingent wu l'islam yaa qawmu yéen samay ñoñ min al muhaajiriina wal ansaar wallahi inna allati takrahuun lallati xarajtum tatlubuun man ibn Rawaha maa ngi waat ne lii ngeen bañ de lii ngeen gis tax ngeen ne tekk taxaw di ci xalaat lallati mooy li ngeen xam ne xarajtum bi ngeen di génn di jóge Medina di ñëw fii tatlubuna lool ngeen doon sàkku ñun ñépp xam nañ ne ba ñuy génn Medina shahaada awin nasr moo ñu taxoon a génn gañe wala nekk martyr looloo ñu taxoon a génn fi sabilillah nahnu fi amri rasulillah ci ndigalu alayhi salaatu wassalaam lañ ne kon nag lii ngeen di bañ lallati mooy li ngeen xam ne xarajtum moom ngeen génn tatlubuuna doon ko sàkku mooy ash-shahaada mooy nekk martyr moom la ñépp doon ñaan ci ñun kon suñu boroom daal dañuy xëccal loolu indil ñu ko ñu koy gis kon nag ana moo fi lan moo waral kon ñuy xalaat naan dañuy dellu ci yonent bi alayhi salaatu salaam déet waaw xam nga mooy du ne ñoom dañuy daw shahaada déedéet waaye dañoo xam ne booy xare ngañaay mooy tax ngay dem même bu dee ne ultime kii bi mooy ridallah laay ngërëmul yàlla laay ut ngërëmul yàlla laay ut looloo tax may xare waaye nag bëgg nga gañe bëgg nga gañe mu ne kon du loolu lañuy daw waaye dañoo gis ni comme ko yonent mi leen a yónni waaye mooy ne yónni gi ak ngañaay xemmem ngañaay mu ngi ci bëgg tamit li takuna kalimatullahi hiya al-ulya moo tax nit ñi gise ko noonu que ne comme que lim bi nii la ah te gis nañ lam doon wax ca Badar ak Uhud ah kon nag man nañoo laaj kon alayhi salaatu wassalaam lan la xalaat ci mbir yi waaye Seydina Abdullah ibn Rawaha moom neneen la ko gise woon kon mu ne leen yaa qawmu yéen samay ñoñ wallaahi maa ngi koy ci yàlla innal lati takrahun li ngeen xamante ne moom ngeen gis di ko bañ lallati xarajtum tatlubun moom ngeen génnoon doon ko wut mooy ash-shahaadatu mooy nekk martyr nekk shahid ci yoonu yàlla mu ne leen wa maa nuqaatilu nnaasa bi adadin wala quwwatin wala kathra te yëg ne wama nuqaatilu naas ñun xarewuñook nit ñi bi adadin ci nombre ñun xarewuñook noonu ndax dañoo am nombre temps moo tax ñuy xare déedéet ndax bu doon lool la bu ñu amul yenn nombre yi dootuñu xare dañ naan ah mënatuñoo xare ñii ndax kat suñu nombre matul waaye ñun jullit ñi lool taxuñoo jóg xarewuñook nit ñi teg ko ci nombre wala quwwa du jaagante ne dañuy bàyyi ba am doole daal di xare déedéet wala kasra du ñu bàyyi tamit ba ne ñun ñoo ëpp du affaire ëppante yooyu yépp taxul ñuy xeex ñun daal li ñuy booster di ñu pousser di ñu soññ ba ñu mën a am la force taxaw jàmmarloog suñuy noon du nombre bi ñu am mooy tax ñu daal di sawar du doole joo xam ne suñu boroom dofal nañu ko moo tax ñu sawar waaye du tamit bariwaay déedéet maa nuqaatiluhum illa bi hada diin allahu be ñun xarewuñoo ñoom lu dul ci diine ji l'islam mooy li nga xam ne mooy suñu moteur moo ñuy yëngal mooy tax ñu nekk ci li nga xamante ni mooy moo ñuy pousser ngir ñu dem xarek suñuy noonu waaye du dara ci yeneen yi waaw akbar waaw ñii ñoo xamoon ñii ñoo xamoon réellement la force de la foi ñii ñoo xamoon la force de la foi muy dooley ngëm yàlla ngëm yàlla day yëkkati ay montagnes di déplacer ay immeuble foo xamante ne doole ju àndul ak conviction ak ragal yàlla doole jooj du nekk dooley dara ndax léppam yu fi àddina la bu naree metti mu daldi dem yoonam waaye ku diiney buste dangay yow doo gis lu dul Allah moo tax mu ne ñun xarewuñu ñii suñuy noon illa bi hadha ad-din alladhi akramana Allahu bihi xarewuñu ak suñuy noon lu dul ak diine ji nga xam ne moo ñuy yëngal diine ji nga xam ne moom lañu buur yàlla terale suñu teraanga ci la ko buur yàlla jaarale allahu akbar allahu akbar xam nga gis nga léegi léegi bokk na ci feebar yi ñu dal ñun mooy la Seydina Abd euh, Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu waxoon seydna seydna amir ibn al jarrah abu ubayda amir ibn al jarrah radiyallahu anhu keroog bi nga xam ne ci la seydna omar ñëw di recevoir les clés de la ville de Jérusalem allahu akbar allahu akbar man yusaddiq man yusaddiq ana kan mooy dëggal que ne xoolal xoolal yonent bi alayhi salaam jamono jii ak xare bii ni muy demee Jérusalem foofu yépp César moomoon ko gis nañ keroog ni mu fa woon ngir sant yàlla ci victoire bi mu ko may ci kaw Perse yi ba mën a récupérer yenn terre yoo xam ne Perse yoo ko nangu woon man yu saddiq ana kan mooy dëggal ne à ci ci nombre d'années boo xamante ne nii xoola Seydina Omar ibn al-Khattab bi mu génn àddina ak année bii nii boo ko tegee mais yëf yi matul vingt ans Allahu akbar matul vingt ans l'islam moom foofu yépp moom foofu yépp ba ubbi al-Quds sharif Seydina Umar ibn al-Khattab keroog bi nga xam ne bi nga xamante ne ni ma lu may wax matul vingt fan mais matul kii la ay dix la yem même pas matul sax dix ans xare bii nii huitième année bi ak bi ñuy ubbi Quds mais matul dix ans wala ci lay yem allahu akbar Seydina Umar ibn al radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne nii ci lay ñëw ngir matu ko ndax Seydina Mu'aaz année bi mu génn àdduna ñoom Seydina Mu'aaz ibn Jabal bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ubbee Shaam ak ñoom Seydina Bilaal boroom gadan nalqal ahibba Muhammadan wa sahba Allahu akbar Seydina Bilaal al-Habashi radiyallahu taala anhu al-Qurashi mawlaahum keroog gisoon nañ bi muy génn àddina li mu doon wax ba soxnaam si gisee bu feebar di jooy mu ne ko déet bul wax lii bul wax waxu ku ñàkki ku ku bul wax loolu mu ne ko mu ne ko moom Seydina Bilaal ne ko bul jooy ndax suba subay mbégte la sama feebar bii nii ma dal ba nga may yërëm di jooy jaru ko ndax xadan nalqal ahibba muhammadan wa sahba mu ne ko xadan suba soxna sama bul jooy waaw bu kuy génn àddina moom ko mu ko ñii ñoo amoon yaqiin allahu tiitul ragalul raflewul deful dara waaye ànd ak dal goo xam ne mun ne ko xadan suba mooy bu ma faatoo suba bu ma faatoo rek mooy bés bi nga xamante ne nag nalqal ahibba ci lay dajeeg ci lañuy ñuy soppe yi mooy ñan mu ne muhammadan wa sahb muhammadan wa sahba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam man sayyidina bilal moom laay dajeel suba allahu akbar gis nga rajaa u gi nga nit kiw di am bàyyi gu yóbbu ko ci boroomam bam dem am ci yaqin këne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom bu génnee àddina moo koy teeru suba lay dajeek moom wax sahba ak saxaabaan yi nga xam ne jot nañoo génne àddina ñoom Siddiq ñoom Seydina Jaafar ñoom Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib suba lay dajeek ñoom man Seydina Bilaal kon sama feebar bi garaawul feebar bay waaji génn àddina yow soxna si bu génn àddina bul bul bul jooy ndax gadan nalqal ahibba ci lañuy dajeeg soppe yi seydina muhammad wa sahba ak saxaabaami radiyallahu am na benn affaire boo xam ne dama koy xalaat xaw ma ndax naa ko mës a def lu am solo la te dina fàttali nit ñi yaakaar naa ne dina jariñ mooy gis saxaaba yi radiyallahu anhum tàmbalee ci yonent mi alayhi salaatu wa salaam mi nga xam ne mooy suñu sàng ñi tàmbalee moom alayhi salaatu wa salaam mooy def ak saxaaba yi radiyallahu naka mooy fii rihaabil mawt bi naka lañ génne àddina naka lañ génne àddina lañ lañ mujjee wax ak lan lañ doon mujjee def loolu lu ma yàgg xalaat la naan amaana de bu ma ko manee insha allah bu ma ko jot bi bu ñu ko suñu boroom mayee bu ñu ko suñu boroom mayee de dinañu ko dinañu ko masa def insha allah yoo xam ne jataay yoo xam ne loolu kese la soit ay fii rihaabil mawti wala yu mel noon lu luñ koy tudde wala lu mel noonu wala dernier instant wu ñi nga xam ne ñooy njiit yi modèle yi ci kaw suuf naka lañ tege seen tànk bu njëkk ca àllaaxira ci barzax nan lañ génne àddina Allahu akbar bu boobaa ndax yooyu dafa am solo ñu xool te loolu du du ne du da dañoo bàyyi bay bay génn àddina rek affaire bi ñëw mooy ci noonu lañ dunde woon noonu lañ doon dunde noonu lañ doon dunde dañ koo dunde bi ñuy génn àddina mu fekk si leen ndax ku ku ku ku ku ku ku ku ku nekk ci yoonu yàlla booy génn àddina inna la nansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya lan bis pénc suñu borom ne moom mooy jàppale mooy dimbali may ngañaay yi nga xamante ne ñooy ndawam yi ak ñi leen gëm fii ci àddina ak bés bi nga xam ne ci la seede yi taxaw mu ne moom moo leen di dimbali waaw moo leen di moo leen di tasbiit yuthabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil xayaati dunya buur yàlla mooy saxal dëgëral ñi nga xamante ni ñoo gëm yàlla ci kàddu gu sax gi di kalimatu laa ilaha illa ak yi mel ni moom fil xayaati dunya ci àddina bi ak tamit bés penc tamit kon loolu la Bilaal doon wax gadan nalqal ahibba muhammadan wa sahba sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in kon ñii ñoo amoon yaqin ñii ñoo xamoon luy yaqina ah. mooy boo gisee Seydina Omar ibn al-Khattab liñ doon wax ñu ñëwaat ci liñ doon wax keroog bi ko Seydina Abdallah ibn Rawah euh, man Abu Ubayda bi muy ñëw xaw Seydina Omar ibn al-Khattab benn mbaamam la yoroon Medina la jóge ak mbaam la yoroon romains yi mooy gars yi nañu jullit ñi gañe nañ leen foofu yépp ubbi Jérusalem léegi nag ñu bëgg a def marqué bés boobu ngir bés bi nga xam ne ci lañuy rendre la cle de la ville au xalif de l'islam ki nga xam ne xalifa bi ñuy dégg fu ne xamuñu mooy kan waaye kooku kooku kooku kim war a doon boo mooywul fu muy ñëw mais escorte bi boo moywul ñooy ëpp waa nit ñi di yaakaar ne mais lu rëy la koo xamante ni boo moywul taaj bi muy yor mooy couronne royale bi muy teg ci boppam kenn du ko xam ndax ñoom ñu ngi koy xoole ñoom seen bopp ñoom César taale nag l'empire romain deewagul mais ñàkk na Jérusalem ñu nga fële ca Constantinople ñàkk na Jérusalem commencé di ñàkk territoire yu bari comme ni ko Hiraql waxe woon ba mu jotee lettre yonent mi alayhi salaatu salaam dégg la Abu Sufyaan wax mu ne ko li nga wax bu dee dëgg la fii ma teg samay tànk moom dina ko moome xamoon na ko laa ilaha illa laa ilaha kon moom Hiraql xamoon na loolu keroog bi ñuy joxe clé yi Seydina Omar ñëw fa jóge Madina mbaam la yor ànd ak benn benn koo xam ne jaamam la bu mu libéré bu koy liggéeyal xaadimam ab liggéeyoo mais ni mu doon def dañ doon dañ doon kii de day war day war bu yàggee moom mu wàcc jaam bi yéeg noonu lañ ko doon defe waaw mu yañ ko xame woon moom la dikkee seydna abdullah ibn euh, dama abdullah ah, abu ubayda amir ibn al bi mu ko gisee pour mu échanger après comme que voyage bi dafa yàgg ak fi mu jaar yépp ak poussière beeg yooyu mu ñëw ñu jox ko loo xam ne yére yoo xam ne yu rafet lay doon ak yu mel noonu ba bu ko defee tamit gaa xam tamit que ni te loolu tamit c'est normal c'est normal mooy Seydina Abu Ubayda li mu xalaat loolu du loo xam ne lu aay la waaye Seydina Omar dane ko bu ñu utee yaa Aba Ubayda aka neexoon keneen wax ko ku dul yow ne ko mata talabna al izza saa boo xamante ne nii sàkku nañu li nga xamante ne mooy ak teddaange ak pouvoir ak yëkkatiku fu ñu ko sàkkowee ci lu wuteeg ci lu wuteeg li ñu lislaam li ñu yeneen ci wàllu saa jox mooy li ñu lislaam indil torox nañu mooy fu ñu uteeg teddaange ak teraange en dehors diine jii ñu suñu di diine lislaam mooy keroog lañu torox wallahi loolu moo dal jullit ñi léegi loolu moo dal jullit ñi mooy ne koo ci gis mu ngi fexe pour wan ne moom il est plus moderne mel ni l'islam moderne l'islam est est est continuellement moderne et en perpétuelle modernité te trouver lu ko gënoon moderne waaye ñi nga xam ne ñoom dañoo am problème xel ak problème xol ñoom ñoo jàpp ne l'islam c'est désuet wala ay léegi li ci des mooy dañuy fexe di jéem a neexook ni ko ni nasaraan yi doxe ak tendance jamono ñi jiite jamono ji mata talabna al izza le waxoon ne fu ñu sàkkoo ak teddaanga ak teddaange ci loo xam ne lu fu en dehors de gi mooy keroog lañu torox looloo ñu dal wallahi alladhi la ilaha illa hu koo gis ci jullit ñi kan la teg comme modèle les les les capitalistes les penseurs yi ñu naan les lumières ñooñu la ñuy jàpp mooy ñi gën jàpp ñi ñu jàpp ne ñoo gën ci ñoom jàpp nañ ne sax bala ñoo seen waxtaan am solo ci diine ñu cité comme ne comme euh, Descartes l'avait bien euh, bien Euh, bien théorisé comme si ñun on est mooy loolu bu ko waxee nag gars yi jàpp ne ah oustaz diw nag waaw mu ngi dóoru ñëw nag parce que il cite Descartes il cite euh, Montesquieu il cite ñi nga xamante ne ñooy ñoom Rabelais ak gaa yooyu alors que ce n'est tout ça mooy jàpp nañ ne ñoom bala ñoo moderne fokk ñuy tibbi ci ñooñu da ngay gis waxtaan yoo xam ne amul benn sens thème yoo xam ne amul benn sens ay lislaam et la modernité l'islam et non façon thème yooyu li ma doon wax suñu sama suñu sëriñ Cheikh Mouhamed Moustapha ma ne ko man gis nga yooyu ku ma ko wax façon thème yooyu moom manuma cee waxtaan l'islam et maanaam waaye kon dañoo yem loolu moom man de yooyu moom ay l'islam et l'islam et la démocratie l'islam et la et le féminisme façon thème yooyu nga xam ne ça ne sert à ça ne loolu ça ne sert à yoo xamante ne ça ne sert à rien c'est ci lañuy sonal suñu bopp def ci colloque yu rëy yàq ci xaalis bu bare woote ay nit yoo xam ne nee nañu ñu màgg lañu ay ay ay les penseurs de l'islam c'est ça les penseurs de l'islam ñoo xamante ne nii boo leen laajoon julli ju yàqu mënuñu koo réparer yàllallah mata talabna al izza fu ñu sàkkoo ak teddaange ak yëkkatiku en dehors de ñu ci l'islam dañuy torox laaj man de maa lay laaj depuis ay dix-septième siècle dix ay penseurs yenn égyptiens yi penseurs orientaux yi nga xam ne dañoo ñëwoon Occident jànge ci fa ay Sorbonne yi di fexe opposer ñoom ni ñuy doxale ak ni ñuy xalaate te loolu monde gaa yu bari loolu lañ topp gaa yi doon am indépendance ñu bari ci tendance boobu lañ topp mais dama lay laaj où est nos pays aujourd'hui est-ce que avancement am na foofu am fa dara amu fa tey lañ gën a torox si côté valeur rien côté économie du dara loo xam ne li ñuy produire lépp dañ leen koy jox ñu nekk ci nag waaye nit moom buñ la naxee sax benn ñaar waaye waaye xanaa waru la ñett waaye malgré tout sax ñu topp ci jàpp ne yoon bi fii la que daal ñun jullit ñi pour suqaliku il faut ñu xool naka la tubaab bi dunde ñu copier ñoom ni ñuy dunde te kat ak a neexoon ñu xool côté technologie bi côté boobu nga xam ne kenn moomu ko sa universel mais du loolu la ñuy kii côté jikko yeeg pensée yeeg nga xam ne naan des pensées de lii mooy c'est les idées modernes ay la liberté la démocratie yooyu lañuy topp foog ne ci noonu ci lañuy retrouver al majd al mafqud li nga xam ne mooy teraanga nga nga xam ne moom lañu ñàkk ñoom Seydina Omar ci la démocratie lañ ko amee woon la liberté de penser ku nekk di wax lu ko neex la liberté de dire de de de penser et de wax lu la neex loolu lañ amee woon lii non ñoom liñ ko déggoon liñ ko amee woon mooy as-sam'u wa ta'a lillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam liñ ko amee woon mooy dégg digalu yàlla ak yonentam alayhi salaam daal di ciy topp ñoom façon yooyu nag ngay dégg façon yu mel noonu naan ay les penseurs modernes ak ñu mel noonu même da ngay gis ci jàkke yenn imaam yoo xam ne noonu lañ leen def noonu lañ mujj mel. bu ñuy wax en tant que jullit lan moo tax nga soxla tout le naan julli naan naan naan lislaam du julli kese pourquoi nga nga soxla di wax loolu tout le yow ñi ngay waxal ak yow mi koy wax say julli dañ koy seetaat sax sàmmonteeg julli dëgg-dëgg dañ koy seetaat yow fexe nga bàyyi fi lépp naan ay l'islam du julli rek ju l'islam du woor rek neen lislaam c'est bëgg na mais lan nga soxlaa loolu ta Seydina Omar ta ta kat ñi muy waxal am na ci ñu mais façon bi muy waxee mel ni waa ji du ne sax dafa bëgg doyadal l'islam mais lan moo tax mu soxla tout le temps di di di insister ci loolu mais yow manoo leen ne lu tax manoo leen ne yow li nga bëgg a wax góorgóorlu leen ci njàng côté xam-xamu yi nga xam ne waxoon naa la lislaam xamul science profane amul ci l'islam ay l'architecte l'architecture la géographie loolu lépp l'islam am xamul profana loolu lépp ay xam-xam yu jëm ci yu tukkee ci borom bi la di jëm ci moom mooy ne jullit ñi yooyu yëpp lañ war a xam léegi yow bu ñu ñun ci càggante bu taxee ba ñu bàyyi yooyu ba noonu l'islam yi moom ko léegi daanaka luñ ci soxla jaar ci ñoom mais boo leen bëggee yee pourquoi nga soxla tout le temps naan l'islam du julli kese mais tax nga soxla di wax loolu di insister ci loolu te xamoo ne bu ñu nekkoon ca yële di ci sonn bàyyi julli ci lañuy gën a torox ndax mata talabna al izza fu ñu sàkkoo li nga xamante ne mooy ak teraanga feneen en dehors de l'islam dañuy torox lan moo tax tout le temps ñu soxla man moo tax discours yooyu vraiment des damay sonal des fois nag doo mën a jóg dem ndax ab jumaa la nga toog ñuy waa ji xutba di wax yooyu mais sa nopp bi day metti ci yooyu ñuy répéter di ko répéter l'islam du ce n'est pas que la prière ce n'est pas que le ramadan mais yooyu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar yow kay li nga war a wax mooy nañu seetaat ni ñuy jullee li tax ñu julli suñu boroom ne ah, julli de day tere anil fahsha'i ci yu ñaaw yi wal munkar yu bon yi ak yi nga al ak munkar yi jëm ci wàllu sëy yooyu yépp ak yu yées yi yu ñaawu njombateef yi dala koy tere yow boo gisee ñiy ñi nga xam ne nee dañuy julli ba pare di ko def mais est-ce ñëw naan di kooku noonu si appropier nga ñëw naan ko l'islam bu julli kese même ki nga xam ne sax da koo respecté réellement waroo ñëw naan ko l'islam bu julli kese l'islam ma ne julli moo ci ëpp doole as-salaatu imaadu diin yonent bi alayhi salaam nee na julli mooy keno gi téye diine ji ku ko taxawal taxawal nga diine ji ku ko màgg bu màgbal nga diine ji kon man nañ ne l'islam di julli la voilà loolu ku nu neex nga wax ko te wax nga dëgg man je me demande mooy yu mel noonu yow soññu nit ñi ci ñu ñu jàngalee science léegi mais c'est bien non loolu l'islam bi mu ne iqra ak jàngal mais ci lépp la. turu boro mais yëf yëpp turu yàlla yeneen di dawal bismi rabbikal ladhi xalak ci sa turu boroom bi nga xamante ne nii moo bind lum bind lépp turam yi moo ciy daw kon nag science yëpp lool la mais doo ñëw dugg ci yooyu nga ñëw naa la l'islam du julli kese l'islam mel yow waroon nga taxaw en tant que imam wala koo xam ne nga ci diine ngay wax di wax loo xam ne day xaw a gàttal loolu mooy yàlla la yàlla ñooñu damay mooy suñu ñàkk yeewu googu mooy li Seydina Omar ibn al-Khattab wax ndax ñu ngi foog ne c'est en délaissant les sciences religieuses topp ci yeneen yi kese kese kese que ci la ñuy kiiwe ndax ñeneen ñi looloo tax ñu raw ñu mais loolu amul xam nga loolu amul jullit ñi bi ñuy jiite àddina bi yépp est-ce que temps yooyu amul benn jamono boo xam ne ci yooyu buñ lay tuddal ludul am na kàngami jullit yoo mais boroom xam-xam yoo xam ne yi ñuy tudd léegi jamono yooyu lañ dund ah ñoom imaam al yi radiyallahu mais temps ñoom Umarul la woon ak gaa mais mais mais ñiñ lay wax nii côté al naan la ci xalifa al mahdi ak gaa mais loolu boroom imaam yi fi ne woon xam nga ñooy ñam xam nga ñu fi newoon ñoom ñoom imaam Maalik ñi newoon ak kii euh, euh, Rachid ar Rachid Haarunu Rachid mais bu ñu ne tuddal Haarunu Rachid nga foog ne mais boroom xam-xam la bu mag a mag boo xam ne moom am na ci riwaay yu ne moom moo ne imaam Maalik mag yow ñoo fépp xam-xam waaw mag yow ñoo fépp xam-xam yow Maalik léegi li ngay def yow bindal téere boo xamante ne nii damay def boo ko bindee ba pare dama naan empire bi si jullit ñépp sa téere boobu lañuy ñuy doxal imaam Maalik ne ko déet ndax saxaabaay yonent bi alayhi salaam dañoo tasaaroo woon ci gox yi nit ñi nag ci ku nekk la jële kon nag ñëw bëgg leen a tënk mooy ni ñu tasaaweere tasaaroo ci gox yi noonu la seen istinbaat ni ñuy tiiree ay njàngat ci li leen liñ jële ci yonent bi alei satu mën a wutee ndax contexte bañ ne du bokk ak keneen kon nag bëgg ñépp nga tënk leen ci sama téere bi man Maalik loolu du mën a ne te xoolal la temps la woon Haarunu Haarunu Rashid mi ngay dégg mooy jamonoy ñoom Imaam Maalik koo ci jël ci temps yu nga xam ne côté côté science côté yépp jullit ci nekkoon kaw boroom xam-xam yeneen yi ñu ngi fi kon lan moo tax nga te te amul ne kii day xam lii spécialisé wu ci lii mooy ne dañ doon nekk lépp xoolal médecine ñoom imaam kii ñoom imaam Ibn euh, Ibn côté philosophie gi yëpp ñoom imaam Ibn Rushd ay lan lañ mais di fuqaha yu mag yu Maliki moom ak maam ji te ay grand médecin la ñoon grand philosophe grand yooyu yooyu moo tax ñun foog ne. ñooñu lépp lañ boole yow fexewoo ñu boole lépp moo tax te loolu ñoom ci l'islam lañ ko jëlee waxuñu woon mukk nañu sonn ci ci ci texte Socrate ci texte Socrate yi te bàyyi li nga xamante ni te bàyyi li nga xamante ni mooy mooy suñu diine waxuñu ko kon lañ mooy discours yu yu yu nga xam ne amuñu benn njariñ yi ngay dégg ñu lay sonal ñooñu mooy ñi Seydina Omar doon wax lim doon wax moo ñu dal mooy dañuy ñun jullit ñi li ñu dal kenn teguñu ko mooy la waajo noonu wax rek naan gis nga léegi man moom li ma jaaxal hal hal tajahta ila al islam fi baladi tajidhu ka tayri maqsusan janaha mu ne aka hal tajahta ma bëggoon naa ba nga jublu dem ci réew benn ci dëkku jullit yi nga xool tajidhu da nga koy fekk kat tayri maqsuusan janaaxaaw mu mel ni picc moo xam ne dañoo dagg jël ciseau ciseau dagg laaf yi kon day mën a naaw lu muy man dara dara mu joxe exemple ne ay woy ak a wuteeg la loxe woon yaa man ra'a umaran taksuhu burdatuhu wal kuuxu wal wal wal udumu wa zaytu udumun lahu wal kuuxu mawaahu mu ne yaa man raa ay way xoolal ñun li ñu nekk léegi nga xam ne dootuñ dara ba mel ni picc yu ñu xo yu ñu yu seen laaf mu ne nag xoolal aka comparé ko ku gisoon Seydina Omar ibn al-Khattab ba mu ne xalifa mu nga sol burdaam bañ ko xame mooy bi mu doon sol fit tawaadu te force wu ko doon la mel wa zaytu udmun lahu diw yii la doon diwoo diw nin bu ma ne bëggee diwu doon lay diwoo wal kuuxu ma waaxu fa muy fanaan mooy fi nga xam ne nekkul woon pale yu ñu tabax gaa yi ko mu nekk ay rayaax yi nag jannaat déedéet doon lool lool ñun nag yooyu lañuy ñuy préoccupé wu le palais di tabax yoo xamante ne jar ña ngi koy tabaxal muy waa réew ma du dara nga naan sa symbolique ñoo xam ne amuñ luñ lekk ngay def des symboles loo xam ne la tabax ñoom daanaka mënoon nañ cee mënoon nga cee dundal ñu bari wala assuré ci hôpital yu bari nga bàyyi ko fi tabax yoo xam ne jariñul dara c'est pour symbolique pour ñu xam ne lii al yaalallah yaalallah miskin miskin miskin kon loolu la ñii nag saxaaba yi radiyallahu anhu ñoo xamoon ñoom ñoom ni te ñun buñ bëggee soqaleku bi yeboo ñu jaar fi ñu jaaroon bi yeboo ñu jaaroon fi ñu jaaroon de <laughs> waaw waaw bu ñu fi ko fi bàyyee nekk ci leneen ah ñoo tardeel suñu bopp kon seydna abdullah ibn rawaha loolu la xamoon yaqin googu mu ne ñu ñun yéen nit ñi li ngeen di daw moom ngeen génnoon di ko muy la ma nekk martyr wama nuqaatilu naas ñun xarewuñoo nit ñi ndax dañ leen a ëpp wala dañ leen a ëpp doole wala dañ leen a gën a bari maa nuqaatiluhum illa bi hada diin gis nga diine jii di diine lislaam jii alladi akramana allahu bi moom lañ moo tax ñuy xareek ñoom de mooy li ñu yëngal si on veut redevenir première puissance mondiale natam na na nastamsiku bi hadha din mooy al urwatul wuthqa bi nga xam ne lan fi samalaha mooy buum ku dëgër gi nga xam ne du dog gi buur yàlla ne nañ ci jàpp wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tatafarraqu wala tafarraqu bu leen bu leen bu leen jàpp leen ci buumu yàlla gi yéen ñépp te bu leen wala tafarraqu te bu leen tàqale ko lool la ñun nag ñu ne ko fi dégg nag dégg di uti almaj di feneen Seydina Omar waxoon na te se loolu mooy ci loolu lañu suñu boroom jàngala ah. waaw loolu lañu suñu boroom jàngal moom la Seydina Siddiq doon wax naan man bu ma xamee ne lii sunnaa yonent ma lay saaf saaf bañ koo def def leneen mooy damay alku damay alku yoonam lii la yoonam lii la li jullit ñi moins de vingt ans ni ñu moome monde bi nekkul ci xool li Qaysar di def li Kisra di def ñu koy copier à la teg seenu ngëm yàlla fële loolu mayu leen ko de ngëm yàlla lañ doon deme moo tax mu ne yéen samay ñoñ ñun li ñuy xarit ñii du yooyu yépp indaa yi am yoo des mooy ñun wama nuqaatu ñun li tax ñun dañ illaa bi hada diin dañuy xare ñoom lu dul ci diine jii di nga xam ne alladi akramana bi bi nga xam ne moom lañu suñu boroom teral teraagay jullit mooy lislaam bu ko fi nee tekki di ko uti feneen du ko mas a jot jamais du ko mas a jote jamais au plus grand jamais wa huwa fi xasaar ci ci ci ci ci ci toroxtaange nag lay nekk mu ne leen moom Seydina Abdullah ibn Rawaha kon nag ba ngeen xamee lii fantaliqu fa innama hiya ihda al-husnayn imma dhuhur wa imma shahad mu ne leen nag comme nga xam ngeen ne lii la xare wu ñoom nit ñi ndax dañ leen ëpp li ñuy yëngal ngir xare ji du ëpp wala doole ju ñu am wala dañ leen a gën bari waaye diine jii nga xam ne moom lañ gënt suñu borom terale ko looloo tax ñuy xare ñépp kon nag fantaliqu man li ma gis mooy nañu dem Hiraql mu ngi fële mu ngi ma ab ak cent mille personnes waa Laxmu waa Juzaam waa Alqayn waa Bahra waa Bali ñu nga fële it ak cent mille personnes daal di fekk ko fa mu ne foo fële ca ma ab ma ne ñun nañ dem fekk leen bu ñu demee nag comme que diinee tax ñuy xeex imma fa imma hiya ihda al benn ci ñaar yu baax yi lañuy am bu ci nekk yiw la imma zuhur soit ñu gañe leen wa imma shahada wala ñu nekk ay martyr loolu moom yépp ci bu ci nekk yiw bu ci nekk ci ngërëmu yàlla lañ ne kon loolu le Seydina Abdullah ibn Rawaha tenir comme discours léegi